a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah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 alayhi afdalu salaatu wassalaam wa naxnu bi makka ñu ngi makka ba léegi ñu ngi woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi doon ci débuté tawaaf bi ak sëg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xam ne ci la jàppe ak ñaan yim defoon bi mu gisee kaabatal musharrafa ci jotaay bi weesu ñu ngi commencé woon ci tawaaf bi ndax loolu lu njëkk bi mu jàppee ba pare bi mu ñëwee loolu la def jàddul fenn comme niñ ko gise woon moom aleyhi salaatu wassalaam ah, ndax bi mu jàppee sayyidatu Aïsha nee na awwalu ma bada awwalu ma bada bihi xiina qadima makkata mooy moom alayhi salaatu wassalaam tawaddaa thumma taafa bil bayt comme ni xadiis bi newee ci as-saxiixayni ni ñu ko gise woon walillahi alhamdu wal minna eh, gisoon nañu ci jotaay bi weesu côté tawaaf bi waxoon nañ sax ci wàllu al muy feeñal gi nga xam ne la kiy tawaaf ci góor di feeñal mbaggam ndejooram jël làmbaay mi jaarale ko ci poqataan bi bu ndejoor bi sànni cat yi ci loxo càmmoñ bi loolu la gisoon nañ ko ah, léegi nag ak xajarul aswad voilà ñu ngi woon ci xajarul aswadi ni nga xam ne noonu lañ koy nuyoo niñ koy nuyoo mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fóon na ko sëgg na ci tamit am na tamit riwaaye yoo xam ne yoo xam ne jële nañ ko ci mawlaana ibnu umara naka noonu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu kenn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sujjóot na ci loolu lépp ci façon la boo xam ne lu ñuy nuyu alxajarul aswad walla teg ci aw yat daldi fóon yat wi wala teg ci sa loxo di fóon sa loxo boo ko manul nag bu dee dangaa sori comme ni mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhu waxoon mooy ne mu yonent bi alayhi salaam da doon romb tàllal bi muy tawaaf ci kaw waruwaayam day tàllal bant bi ne allahu akbar ci maw kii nag euh, nu mu tudd euh, mawlaana ibnu umara tamit jële woon nañu loolu ci moom comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko tudde woon walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal euh, moom bismillah la ci yokk allahu akbar kon lii lépp ay façon la yoo xam ne bu dee dangaa sori nit ñi bari dangay taxaw ne le comme ni waxoon Seydina Omar ci am na riwaay bu ne halil wa kabbir loolu mooy niro waxu Mawlaana Ibn Omar bi liñ jële ci moom waaye waxoon na Seydina Omar biñ gisee bi mu naan ko yow boroom kàttan nga ah bul puusante la tuzahim bul puusante ngir mën a fóon xajarul aswad ndax boo ko defee fa tu'zi ad-da'if dinga lor ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne ku feebal la mu ne ko kon bu bu boo fekkee daal mu wéet man nga ko def bu dul loolu nga taxaw nele nga jublu ci xajarul aswad nga wax allahu akbar nga daal di koy eh, nuyu kon nag eh, mu ngi noonu mooy sa loxo ngay tàllal ngay joxoñ ci moom après nga wax allahu akbar loolu ngay def Ah, loolu lañ gisoon ci alxajarul aswad te gisoon nañ tamit kene tawaaf fa lay tàmbalee kene tawaaf mu ngi tàmbalee ci alxajarul aswad te fa lay jeexe sept tours yi nga xam ne moom la suñu boroom daldi digle ñu def ko ci tawaaf boo koy tàmbali comme nii yonent ci aleyhi salaatu wasalaam bi mu duggsee foofu la tàmbali mooy min alxajaril aswad wa bala mu daal di koy fóon e, moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu lañ gisoon ci alxajarul aswad te tamit am na beneen information buñ gisoon kene fii ni yonent bi alayhi wassalaam bi mu koy wër bi muy bi muy wër kaaba gi ñett yu njëkk yi daf koo def dox bu gaaw waaw muy alxababu ñu koy woowee tamit as-sa'i muy alxabab nga xam ne mooy dox la boo ar ramal dañ koy woowe ar ramal muy dox bu gaaw ar ramalu wala alxadabu muy dox bu gaaw mooy waaxu rek diggante foofu xajarul aswad ba ba xajarul aswad un ba xajarul aswad trois yi ci des mu daal di koy dox lu wuteeg ñu gis ne wute naat jamonoy bi nga xam ne mooy xud euh, umratul qada euh, kon ci gàttal gisoon nañ li jëmoon ci xajarul aswad ak tamit li nga xam ne moom la seydna omar radiyallahu anhu doon wax ah, bi mu naan inni wallahi ama wallahi inni la a'lamu annaka xajarun la tadur wala tanfa'u walawla anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam astalamaka ma stalamtuk ah, mu ne woon maa ngi waat ci yàlla na yow xajar nga xeer nga boo xam ne du lore tadu jariñaati waaw ndax tamit leneen mooy jamono yooyu gaa yi shirk soriwu leen woon waaw ndax bi ñu fi ubbee Makka yàggut ci huitième année bi kese lañu ubbi fi nga xam ne mooy Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman lii deux ans après la mooy Euh, ginnaaw gi moom bi mu nee xalifa yàggul bi mu nee xilaafaam yàggul parce que mooy après yonent mi alayhi salaam Seydina Siddiq yàggu fi Seydina Omar nekk xalifa dix ans loolu moo tax euh, moom yooy it affirmer ko ngir nit ñi tamit xam ne mbir yi lor ak njariñ newul ci loxoy kenn mu ngi ci loxoy borom bi subhaanahu wa taala képp ku lay menacer naan dinaa la yàq kooku moom mooy vraiment mooy ku gën ñàkk bopp xanaa ku mas a exister ci kaw nit ci kaw suuf ba jàpp ne moom mooy yàqaate na fexe yàq la rek bu dee boroom di subhaanahu wa taala àndu ci waaw yoo tax yooyu moom menace nit ñépp boo ko doon bàyyi xel daanaka kenn du def dara waaw wala saa naree def ne wóoraani àddina wóoraani kon mooy nit ñi dinañ nekk ci caaxaan nga jàppale leen ci caaxaan yi parce que àddina wóoraani loolu lépp nag ay caaxaan la voilà léegi euh, mu des ci wàllu alxajarul aswad kon ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam fóon na ko nii après mu des tawaaf bi tawaaf bi wër bi mooy foofu lay tàmbalee euh, euh, mooy buy commencer dinañ ci ñëw après mais dafa am lenn loo xam ne amaana mu am njariñ mooy alxajarul aswad muy pierre noire boobu ci zaadul xujjaaj gisoon nañu ne gisoon nañ histoire fan la jóge ak yooyu hein dafa am ay ngëneel yoo xam ne fii xam naa dañuy wax bu yaakaar naa waxoon nañ tuuti ci ngëneel yi ak euh, li nga xam ne moom alxajarul aswad nga xam ne yooyu rot na këne xeer woowu nekk foofu dafa nekk loo xamante ne nii xeer la woo xam ne euh, aljana la jóge waaw xeer la woo xam ne aljana la jóge te tamit mooy yowmal qiyaam day seede képp day seede pour képp koo xamante ne nii mas nga faa ñëw nuyu ko ci dëgg kon ni nga xam ne noonu la ko al imaamu wa mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhu ma wa ardaahuma waxe ci xadis boo xam ne qad xarrajahu al imaamu tirmidiyu naka noonu al imaam annasa euh, ibnu maaja ak al imaam ibnu xuzayma wa kadalika al imaam ibnu xibbaan fi saxiixi yal imaam mawlaana ibnu abbaas mu ne la ya'tiyanna haadha al xajaru yawma al qiyaama lahu aynaani yabsuru bihimaa wa lisaanun yantiqu bihaa yantiqu bihi yashhadu liman istalamahu bi haqq mawlaana ibnu uh, Abbaas radiyallahu anhuma mu ne waat naa ne dina dikk xeer wi yowmal qiyaam yi am ñaari bët yoo xam ne moom lay xoole ak làmmiñ woo xam ne moom lay waxe muy seede seedeel ca kanamu buur yàlla subhaanahu wa taala pour képp koo xamante ne mas nga faa ñëw nuyu ko ah comme ni nga xamante ne benn ci yiñ la wax nii loo ci def rek moom xeer woowu di alxajarul aswad yawmal qiyaam man naa ñëw daldi day ñëw xat man di lay seedeel loolu la nga def hein ah? loolu euh, muy xadiis boo xam ne bu wér la ci mawlaana ibnu Abbaas muy loo xam ne du ko yëkkati na ko noonu jële nañ ko tamit ci Abdullah ibn Amr comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Ahmad na ko noonu al imaam at-Tirmidhi wa ghayrihima daldi solo luy mu ne ar-ruknu wal maqaam yaaquutataani min yawaaqiitil janna tamasa allahu nuurahuma walawlaa daaka la adaa'ataa maa bayna al wal maghrib waaye <coughs> eh, xadiis bi eh, muy xadiis boo xam ne day day seede yële mooy moom bopp moom mii lañuy seede sinon Euh, xam nga euh, ab saduq xaw ma loolu masoon nañ si si wax nañ ko fay saduq <laughs> buñ nee diw saduq la mooy ko dëggu la loolu ci wàllu maratibu ta'dil saduq kese bu ëndéeb wax kese loolu duñ ko jàpp il faut mu am ko appuyer voilà maqbul mooy il faut mu am ku ab saduq il faut mu am ku ko appuyer bu boobaa waaye am na xadiis yi ñu la waxoon euh, que ne xadiisu Mawlana Ibnu Abbaas wér na ci moom mu ne moom comme euh, bi mu naan alxajarul aswad min al janna muy xadiis boo xam ne bu wér la al imaam an-Nasaa'i soloo na ko Mawlana Ibnu Abbaas mu ne alxajarul aswad min al ci aljana la jóge ah léegi loolu kon bële na ne ar ruknu mooy ar ruknu al yamani ah, mooy ba xajarul aswad ne parce que wax naa la mook beneen dañ neen ar ruknayn al yamaniyayn ah, wal maqaam ak maqaamu seydina ibrahim mu ne ay wurus lañu ci wurusu aljana yi waaw gisoon nañu ba ñuy doon gis ci zaadul xujjaaj Euh, euh, mawlaana ibnu abbaas radiallahu taala anhuma comme ni nga xam noonu na ko alimaamu ahmadu na ko noon kadalika alimaamu tirmidiyu wa geyrihima daal di solowee bi sanadin saxiix kene euh, mu ne mawlaana ibnu abbaas mu ne qaala rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na nazala alxajaru l aswad alxajaru l aswadu min aljanna wa huwa ashaddu bayaadan min al laban fa sawwadathu xataaya bani aadam mawlaana ibnu abbaas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nazala alxajaru al aswadu min aljanna mu ne alxajaru l aswad aljana la jóge wa huwa ashaddu bayaadan ah moo gën a weex min al labani ci li nga xamante ne mooy mooy soow tellement ni mu weexe woon fa sawwadathu xataaya bani aadam bàkkaaru doomu aadama yi ñoo tax mu ñuule noonu loolu noonu mooy noonu lu ko e, yonent bi aleyhi salaatu salaam mawlaana ibnu Abbaas daal di koy nettali noonu la demee loolu nag bu ma déggal mulxiduuna yi nga xamante ne mooy gaa yi nga xam ne ñoom jàpp nañ dañ naan bon loolu ñi nga xam ne ñoom daanaka lu lu ñoom ma texte bu ñëw àndul ak seenum xel rek ñu ne bon loolu bon il ñu seetaat affaire bii quoi mel ni ñoom seen xel mooy l'alpha et l'oméga waaw ñooy mooy le début mais mooy la fin mel ni daal seenum xel laal moo gën xel moom daal mooy xel mi nga xam ne ci la ñuy war a natte mbir yi ndax jum naan jubul al al ñun moom maadaama al amr maadaama al xadiisu qad saxa an rasulillahi sallallahu naqulu bi voilà léegi nag waxoon nañ la nag yow en tant que jullit mooy inna allaha ala kulli shay'in qadir buur yàlla lépp la man lépp la am kàttanu def ko léegi nag bu lee mulxiduuna yi mooy mulxiduuna yi mooy les plus grands gars yi nga xam ne gëmuñ dara waaw nga xam ne lu ñëw ñoom dañuy teg naan seenum xel waaw di jaay ne ay cartésien lañu mooy mbir yi daal est-ce que dëppoo na suñum xelam déet bu dëppoowee fal bi bihi wa in wa in lam yuwaafiq ma wa in lam yuwaafiq aqlana fala budda illa an narudda hada qawlun baatil waaw loolu moom waxi neen la yoo xam ne mooy waxu mbolxit boo xam ne amul foi de toute façon ko amul foi noonu nga mën a doxe moo tax booy waxee sax ñu naan xabru la fay xew ñu naan lool ubbi leen xabru yi ngeen xool est-ce di ngeen fa gis kenn kuñ fa toogal ay malaaka di ko poser question boo nee aljana ñu naan moo yéen da di feebar aljana fan lay ame fii ah ngeen fii da ngeen di feebar loolu mooy waxu almalaaxida mulxiduuna yu mag yi nga xamante ne nii ñoom euh, euh, des fois nag ñu lay wax naan la mais léegi am na benn affaire ñun d'accord nañ lan moo tax <laughs> mooy mu parce que mulxiduuna yaay façon lañu dafa am yenn na yoo xam ne ñoom dañ naan la ñoom duñu ko gëm ah, moo tax dinañu sax polluer dinañu polluer ngëmu aji ngëm gi bu dee dëgëroo ci sa ngëm waaw man nañoo polluer xam nga gaay man nañ la non xajarul aswad benn astéroïde la rek waaw benn xeer la boo xam ne daa jóge ci comme ni astéroïde mooy xeer yooyu nga xam ne day jekki jóge ci yeneen planètes yi wala ci ci kii bi daal di wadd ci kaw suuf loolu rek la waaye xam nga ne loolu qawlun kadib mooy wax la yoo xam ne ay ñoom même yooyu ñuy wax ay supposition yoo xam ne mooy hada qawlun baatilun wa qawlun faajir wa qawlu faajirin wa qawlu man huwa fi qalbihi marad waxu koo xamante ne xolam bi marad moo ci ne la moom leeraluñ ko ak leeru li nga xam ne mooy alquran leeraluñ ko ak li nga xam ne mooy xolu li ak li nga xam ne niitaayu leeru sunnati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam hmm? eh, loolu mooy dinañ la wax lool loolu ñu ne la mais léegi d'accord nañ d'accord ne affaire bi sax xajarul aswad dafa weexoon dëgg la mais lan moo tax eh, bàkkaaru mushrikuuna yëg nit ñee ko ñuulal mais lan moo tax léegi affaire bi <laughs> eh, ngëm yàlla ak wéetalu yàlla ak way wéetal yàlla yi du ko weexalaat xam nga loolu mooy wax yi mooy kooku dul façon première partie kii gëmu lii façon galgal la rek bu ñuy wax boo xamante ne ñoom malaaxida yi loolu la ñuy wax ah ah koo xam ne deewagul ci ñoom yal na la buur yàlla gindi waaw na la buur yàlla gindi ndax loolu tamsun ak ak ak ak ak ak ak effacé la ci seen leeru xol boo xam ne buñ ko tëj boo xam ne moo leen dal ñoom malaaxida yi léegi am na beneen affaire boo xam ne bu jar a préciser fii la mooy surtout ci waxu li Seydina Omar doon wax parce que affaire la boo xam ne bon du ma ne siiw na parce que boo nee siiw na am na fu mu siiw mais am na ci ñoo xam ne siiwul dara boo nee siiw na <laughs> dañ naan waaye yow saa yi moom lu muy wax nii siiw fan la siiwee lii bon yi moom xanaa <laughs> ah, moo tax moo tax siiw c'est relatif siiw vraiment siiw c'est relatif waaw. ku nekk ak moo tax àddina bi danga fiy nekk ay monde yu bari la fi buur yàlla def rien que àddina bi kese waaw ci biir nit ñi rek waxuma waxuma da di bokk benn quartier mais quartier bi est formé par plusieurs mondes monde yu bari la mooy monde mag ñi monde mag ñi dafa am monde gone yi am monde jeunes yi am te ñoom ñooñu seen biir seen monde yooyu dafa mujj nekkaat yeneeni monde <laughs> muy yeneeni àddina àddinaay mag ñi àddinaay gone yi ak àddinaay mag ñi ak ak gone yi xale yi ak ñi nga xam ne ñooy waxambaane yi ñu dugg dóomu mooy ni koo ci gis rek mooy li alquran wax rek waaw kullu hizbin rek bima ladayhim farihun mbooloo mu ne nag ci monde yi nga fi wax <laughs> ah, ñii bima ladayhim la ne fa ñoom farihun moom la ñuy bëgge waaw ca moom la ñuy exalté moom la ñuy béggee moo tax gis nga benn affaire am na mooy <laughs> gis nga bi ñuy tudd ay ñoom temps imaamu Maalik nii al imaamu Ahmad yi yooyu noonu ñuy tudd gaa yi yu màgg yooyu mais amoon na ci wet gi ñoo xam ne c'était des vrais mais des vrais kaccoor yoo xam ne ñoom ci seen monde lañ ñoon booy liir seeni mbir wala ngay jàng seen da ngay foog ne ne ñii xanaa monde boobu lii rek a fi amoon façon yenn poète yi nga xam ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay góor jigéen lañu woon am na amoon na yoo xam ne temps bi nga xam ne mooy jamono yi nga xamante ne mooy liñ jamonoy salafi amoon na ñoo xam ne ay poète lañ woon ba pare ñoom loolu lañ doon def ba pare di ko di ko reconnaître mooy ñooñu par exemple waa ji nga xam ne littérature lay def moom buy liir ñooñu ak nga xam ne day mel ni monde boobu loolu rek ka fa am ah monde ba pare gars yi mën a mën a kas bu teg waaw kas kas bu teg ba pare ñenn ñi di naan dañuy ñëw sax naan xalifa diw moom ah moom itam mooy bon ay l'empire temps l'empire abbasside ak yooyu tax may wax ah naan moom it bon da doon fréquenter mooy bu dee ne loolu kasib la mais mooy boo ñëwee booy seet yooyu da naan nii ñii xanaa kon monde bii moom fii moom jamono yooyu lii rek a fi amoon. mais parce que yow monde monde ñooñu nga nekkoon muhaddis bi nekk jamono jooju moom moom bu toog moom ay ñoom imaam Ahmad loon lay lay lay xool ñoom ñoom ñu tuddaloon keroog ñoom al imaamul Buxaari yi ñoom al imaam Muslim imaam Shaafi'i nga naan moo way fu monde bii de mooy parce que yow beneen monde nga ne <laughs> waaw <laughs> mu am beneen mooy monde yu noonu la xam nga Makka xoolal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu Makka ak Medina yépp mooy jamono jooju amoon na monde ñoom Abu Jahl amoon na monde ñoom Abu Jahl comme niñ ko gisee ñoom beneen monde lañ ñëwoon mooy seen monde bopp nga xam ne seeni réalité bopp lañ waaw moo tax da ngay gis naan Serigne bu la fi tuddal ni màggee ñu naan ci waxuma la seneen fu sori dëkk ba mu ne woon rek bu dee bu dee bu dee dëkk bu rëy léeg-léeg sax mu nekk dëkk bu ndaw waaye gaayee ñu ngay def la ñuy def waaw. temps abu temps yonent ma lay saa sam abu jëlin ñu ko doon def lañ doon defaa makka foofu gaa yi ci taraf gu metti lañ nee woon jaamu ay shirk euh, genre nekk ci di foog génn ñéeg yooyu rek fi ne woon ah. ak yooyu ah. ak tamit affaire nu ma ko amee baax naag yooyu doon am de ndax ñooñu seen monde bopp lañ ne woon moo tax moo tax malaaxida yi Euh, mooy liñ naan siiw siiw c'est relatif euh, am na benn kii bu ñuy wax naan Seydina Omar radiyallahu anhu ah <laughs> bi nga xamante ne nii euh, bi nga xamante ne nii moom la moom la Seydina Omar euh, bim ne bim ne euh, wallahi inni la euh, ama wallahi inni la a'lamu annaka xajar la tadur wala wala tanfa eh xam naa ne yow xajarul aswad xeer nga doo jariñ doo lore doo lore te doo jariñ bu ma gisuloon yonent mi aleyhi salaam de la fóon kononte kon duma la fóon ah këne léegi nag bi mu waxee lool ñu ne Seydina Ali dane ko Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu dana ko dana ko ah mooy yow innahu yadurru wa yanfa de ah Omar xanaa xamoo woon lool xajarul aswad sii sii moom yadurru de day lore de wa yanfa day jariña de waaw ba pare di tudd uh, uh, après ne pacte ba suñu boroom jëloon ci uh, doomu aadama yeeg yooyu hein da koo def ci këyit këyit gi mu sexal ko xaja ab xeer mu sexal ko xeer bii muy xajarul aswad ak loolu mooy ne xadiis boobu noonu dafa wérul waaw imaam alxaakim moo ko solo hein mooy xadiis boo xamante ni fii sanadihi daaf ndax ndax ci sanad bi abu haarun al abd moo fa ne te moom dafa faible de trop trop trop loolu kenn mënu cee sukkandiku mooy loolu de toute façon loolu ku ko dégg rek xam ne lii demewul nii aw xeer nan la Seydina Ali Seydina Omar naan xam naa ne doo lore doo doo jariñe moom mu ñëw naan ko sii sii day jariñe day lore parce que dégg naa Yonent sallallahu alayhi wasallam te lim wax sax loolu tekkiwul ne moom day jariñe mooy presque lim ci teg loo xam ne moom day ñëw yombal am di seede ah ah di seede koo xam ne loolu gis nañ ko fële gis nañ ko ci xadiis yu yi mooy soxlawu ni xadiis bu bii ba pare di ci teg loo xam ne luy wone lii lan moo fi wane ne sax yaduru wa yanfa mooy ne xadiis boobu wérul loolu kon mën nañu yem noon ci wàllu alxajarul aswadi insha allahu taala kon ñu war a continuer ñu war a nag continuer ci tawaaf bi muy laaj yi waxoon keroog ah mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom bi muy tawaaf nii mais da doon dox mooy tànk la ko defe walla walla boog dafa war foog naa loolu masala la buñ ne woon dees na ci ñëw insha allah te loolu <laughs> dinañ la wax te am na yuñ ci gisoon yoo xam ne ñooy sous benn bu nekk ci yooyu ci xadiis te nag bu ñu xamee loolu dafa am ay masala yoo xam ne nag moo ciy génne mais affaire bi yépp loolu affaire bi du wax nii rek tooga comme que moo ñuy leeral nee na xudu anni manasikakum jële leen ci man ni ngeen di aje ah moo taxit moo taxit jëfam mooy leeral aj ji dinañ ñëw ci masala yooyu ma annoncé ci benn wala nañ bàyyi ba ci kanam bu dee am nañ temps bi ñu de ñu wax ko rek def ko <laughs> mooy est-ce que yonent bi salaam bi muy aj nii bi mu agsee nii tawaaf gi te tamit tawaaf gi mooy gam tawaaf ak ñaata façon tawaaf moo am yooyu yëpp yu ñu war a gis la inshaa war a gis muy est-ce que kon bu njëkk bi est-ce que nii nii ngay wax naan dafa dafa fóon kii bi am na riwaay yu ne ko fóon ah am ne eh, eh, nee na dafa tawaaf ci kaw daabaam bu rombee xajarul aswad daal di koy daal di joxoñ bant bi joxoñ ko bant bi ne allahu akbar kon loolu nga ne ma rien waaw rien que gis nañ ci kon ne affaire bi gis nañ ci ne kon affaire bi am na ñaari façon kon tawaaf yoo xam ne ah ndax manuñ ne mooy mooy bii wane ne kon da koo fóon mooy loolu moom yaa mooy kon mooy tànk la yoroon ndax bu doon dafa war war yéeg ci gëléem ba pare mën a nekk ci kaw gëléem gi di fóon xajarul aswad daanaka loolu moom moom moom du du du jàppandi loolu benn affaire la te loolu Seydina Omar ñoom Seydina ñi ñi waxoon ñoom Seydina euh, Abdallah ibn Omar yooyu yëpp yuy wane ne yonent bi aleyhi salaam dafa fóon kaaga ba Seydina Jaabir it waxoon nañ nañ gis xadiisam bi ñu waxoon léegi nag ah, am beneen bu ne da doon muy mawlaana ibn Abbaas taafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa ala ba'irin yastalimi ar-rukna bi mihjan mu ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam ha daal dinay def tawaaf ci xajjatul wadaa ci kaw waruwaayam yastalima rukna yastalimu rukna bi mihjan mu ngi luyu ar rukna al aswad bi mihjan muy fi xajarul aswad ne ak yet wa nga xam ne moom la yoroon léegi ana en tout cas fii ñu toll quant à yeneen ñaari tawaaf yi ñëwaguñ mais fii dañu ko régler waaw bala ñuy dugg buy wër lan la wax bu dee am na lu mu fa ñaan am na lu mu wax ak fan la ko waxee ak xajarul aswad lañ nekk nii est-ce yeneen coin kaaba ji parce que ñeenti poto la comme que dafa carré hmm? point euh, poto mooy coin bi xajarul aswad nekk foo gis nañ ni dafa nuyu xajarul aswad dal di koy fóon wala teg ci loxoom daal di fóon loxo yi mais yeneen parti yi moom dañ leen di fóon tamit dañ leen di nuyoo noonu ah yeneen parti yi dañ leen di nuyoo noonu wala déet loolu bala ñuy ñëw ci yooyu yépp mooy ana tawaaf bi comme accident ci xajarul aswad gis nañ niñ koy nuyoo façon yeeg yooyu léegi ñu ngi nii di xool yonent bi aleyhi salaam mu war a tàmbali nag tawaaf bi mais léegi yow du yaa ngi koy gis ah kun ka annaka tara Allah melal ni comme yaay gis jamono ji nga xam ne moom lay wër léegi mooy dafa war dafa walla waru ah loolu nag masala la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah li indi masala bi mooy mooy riwaaya yi dafa am yenn yoo xam ne day wane ne lan yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa tawaaf ci kaw ba'iram comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe premier hadith mooy comme bi ñu la wax sànq Mawlaana Ibn Abbaas wa huwa inda al imaam al Buxaari baabu istilaami rukni bil mihjan baabu buntu baabu istilaami rukni buntu nuyu li nga xam ne mooy ar ruknu muy ar ruknul yamaani bi mihjan aku yat foofu kon gis nañ mu ne kon Mawlaana Ibn Abbaas taafa an-nabiyyu sallallahu alayhi ah, fii hajjatil wadaa ala ba'ir nee bi alayhi salaatu benn façon dalil boo xam ne benn façon boo euh, riwaay euh, nettali boo xam ne moo yeneen yi ñuy gisaat après day mel ni lu am taaru mooy opposition dañu wute dañu am ab ab ab ab genre féewaloo day ab. mooy xadiis sii dañuy wane ne xadiis yi ñuy njëkk gis dañuy wane ne yonent bi alayhi salaam dafa waroon te moom mooy kon xadiisu mawlaana ibnu Abbaas wa huwa inda al kon mu ne yonent wa sallam taafa fi wajj taafa fi xajjatil wadaa ala ba'iir ci kaw li nga xamante nii mooy mooy li nga xam ne mooy gëléem benn ngoo ba léegi <coughs> al imaam na xadiis bu mel noonu al imaam at na xadiis bu mel noonu mu ne jële ko ci mawlaana ibnu Abbaas jële ko ta'ala anhuma mu ne ah, taafa nabii taafa rasulullah taafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala raahilatihi fa idaa intahaa ila rukni ashaara ilayhi mu ne moom alimaam at-Tirmidi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dawal yàlla li daal dinay def tawaaf ci kaw war waayam bu ñëwee ba fi nga xam ne mooy ar ruknul aswad fi mu féete fi xajarul aswad nekk ashaara ilayhi mu daal di koy joxoñ imaam at-Tirmidhi nee na xasanun saxiix xadiis la boo xam ne bu xasan la saxiixun bu wér la bu baax la bu wér la ah bari na imaamul Buxaari it solowaat na ci yeneen yoo xamante ne na ko noonu rek la Mawlaana Ibnu Abbaas daal di wax euh, mu ne taafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bil bayti ala ba'ir kullama ata ala rukni ashara ilayhi mooy même xadis bi Mawlaana euh, imaam at-Tirmidhi solo mu jaar ci ñoom Ikrima an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam daal dinay tawaaf ci kaw ba'iram kaw waruwaayam géléemam kon nag mu ngi noonu ah, naka noonu beneen saxaaba am nga beneen saxaaba boo xam ne dafa wax lu mel nii muy sayyidatu Aïsha ah, radiyallahu anha comme ni nga xam ne noon na ko imaamu muslim ibnu al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi di solo al imaamu muslim mu jaar xadiis bi jaar ci Hisham ibnu Urwa mu jëla ko ci baayam di Urwatu ibn Zubayr yi mu jëla ko ci as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam taafa fi hajjati alwadaa'i hawla alka'bati ala ba'irihi yastalimu ar-rukn karaahiyata an yudraba anhu an-naas ah sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne mu ne taafa mu ne anna rasulallahi kene ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa taafa fi xajjatil wadaa ci xajjatul wadaa dafa wërna na xawlal kaabati mooy def na tawaaf wër kaaba gi ala ba'ire ci kaw war waayam jëlee moom yastalimu rukna muy nuyu li nga xam ne mooy ar-rukn karaahiyata lan moo taxoon mu war mu ne karaahiyata an yudraba anhu an-naas ndax bañ ñuy dóor nit ñi ngir xajal ko yoon mooy comme ni buur yi def wala homme de pouvoir yi bu ñu demee fenn ñuy leen di xàllal yoon wi nga gis garde yeeg dag yi bu dee foule bi dafa bari pour frayer un un un chemin ñuy écarter gars yi ñenn ñi ay liif la yor di dóor gars yi di arrière di di xàll moom mu mën a jàll. mu ne nag yonent bi alayhi salaatu salaam lool la doon bañ moo taxoon mu daal di war keroog xajjatul wadaa ci kaw ba'iram loolu la sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha wax na ko noonu ñeneen ak ñeneen ci saxaaba yi jële nañu ko ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam taafa ah taafa ala li nga xam ne mooy raaxilate voilà taafa ala raaxilate abu tufayl loolu la abu tufayl mi ñu gisoon ci jataay bii weesu ah mu ne ra'aytu alayhi wa xawla albayti ala ba'irihi yastalimu alxajara bi mihjanihi ah thumma yuqabbiluhu ah. loolu al imaam al Bayhaqi moo ko soloo Abu Tufayl rahmatullah alayhi mu ne taafa mu ne ra'aytu man gis naa waxoon nañ la ne saxaaba la jamonoy Uhud la juddu waaw moom moo ne woon ci jotaay yi weesu Mawlana Ibn Abbas ne ko mais est xam nga ne yaakaar xam nga ne man gis naa Yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne ko sifuni sifuni <laughs> sifuni mooy ay mu ne ko waaw léegi léegi décriral ma ko décriral ma ko mu ne ko gis naa ko ci kaw war waayam ca euh, euh, euh, fële ca safaa laa ko gis wala mar marwa laa ko gis mu nekk ci kaw war waayam nit ñi wër ko mu ne ko mu ne ko wax nga dëgg wax nga dëgg de kooku mooy yonent saa salaam de gis nga ko kon yow de gis nga ko <laughs> voilà awu tubaab ni moomu mu ne gis naa mu ne raaytu rasula raaytu nabia sallallahu alayhi wa sallam mu ne gis naa yonent bi alayhi salatu wassalaam yatuufu xawla albeyti ala baciirihi yastalimu alxajara bi mixjanihi summa yuqabbilu mu ne gis naa yonent bi alayhi salatu wassalaam di wër kaaba gi ci kaw war waayam di nuyu li nga xam ne alxajarul aswad ak tumam bam yoroon yat wam yoroon summa ginnaaw gi yuqabbiluhu mu daal di fóon yet ba waaw mooy ki nga xam dafa sori wala da ko cee teg da fóon li nga xam ne mooy yat bi comme niñ ko gisa woon waaw euh, léegi nag lii nii benn affaire la <laughs> léegi nag mu am yeneen côté yoo xam ne ah day wane ne tànkam la woon hmm? parce que ma xam nga Mawlana Ibn Abbas bon jëli nañ ci moom beneen xadis boo xam ne bon euh, bon après après bon xadis boobu wala wala nañ yem nii nañ yem ci côté bii hmm? nañ lem ci côté bi léegi euh, euh, mooy kon xadis yi ñu fi gis lan la ñuy wane que ne yonent bi sallallahu alayhi li mu li mu bi muy tawaaf dafa waroon dafa waroon léegi nag ah, ah, beneen côté bi yeneen xadiis yi wane ne moom dafa dox ak tànkam muy li nga xam ne <coughs> moom la ki nga xam ne mooy al imaamu abu daawud ah al imaamu abu daawud non imaam al imaam al bayhaqi al imaam al bayhaqi rahmatullahi alayhi daal di solo ci yoonu Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar mu jële ci abu Jaafar abu Jaafar man Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn Muhammad ibn Ali muy Muhammad ibn Ali ibn al muy abu Jaafar al moom moo imaam ibn Ishaq mu jële ko ci moom an mu jële ko ci seydina jaabir ibn abdillah ah, ñii mooy mooy riwaaye mooy xam nga ñii moom mi moo solo woon xadiis bu gudd bu di nekk ci saxiix muslim jële ko ci seydina jaabir muy nettali li nga xam ne mooy aju genente bi aleyhi salaatu wa ahlu baytil mustafa jaafaran abaihi in in abaihi in anhu raawin ma yahim lam yahim voilà wa baytu mooy sanad boobu la ah Jaafar al imaamu Jaafar bii nag imaam Muhammad ibn Ishaq moo jëlee ci da Jaafar Saadiq an abaa'ihi bu jëlee ci baay mi ñoom Muhammad ibn ah, Ali ibn al-Husayn Ali Zayn al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' kon moom imaam Ibn Ishaq kon mu jëlee ci al imaamu Muhammad al-Baqir Seydina Muhammad al-Baqir mu jële ci Seydina Jaabir mu ne Seydina Jaabir ne daxal naa Makkata inda irtifaa'i duha fa ata nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam baabal masjidi fa anaaxa raaxilata summa daxala al masjida fa bada'a bi xajari bil xajari fastalama wa faadat aynaahu bil bukaa summa ramala salaasan wa mashaa arba'an xattaa farag fa lammaa faraga qabbala al xajar wa wada'a yadayhi alayhi wa masaxa bihimaa wajhahu loolu la Seydina eh, eh, Jaabir wax mu ne daxal naa Makkata inda irtifaa'i duhaa Seydina Jaabir mu ne dugg nañu Makka jamono ja nga xamante ne nii ci la xaa di mooy duhaa yoor yoor mooy bu bu bu bu bu bu jant bi commencé yi génn rek waaw bu isfiraar yi mooy leer fajar jotee muy leer di leer ba jant bi bu jant bi génnee boobu ba tàkkusaan ba tisbaar di jot loolu mooy duhaa nee na ba ñuy dugg nag jamono daa fekkoon muy duhaa di jóg yoor yoor ji dans la journée fa atan nabiyya yonent bi alayhi salaatu salaam dikke jaare baabal masjidi jaar ci buntu li nga xam ne mooy buntu jàkka ji mu jaar ci buntu jàkka ji fa anaaxa raaxilata waaw ba nga xamante ne nii hein pare na ba nga xam ne pare na mu daldi mu daldi yësal bi mu duggee ci jàkka ji dafa dugg rekk yësal géléemam moom alayhi salaatu wassalaam summa daxilal masjid mooy ci bunt bi la ko la ko booy amul woon nag luñ ko mooy laata muy dugg ci biir dafa bi mu agsee rek dafa jël yësal géléem gi yeew ko summa ginnaaw gi daxalal masjida mu dugg ci masjidul kaaba zaadaha allahu sharafa fa bada bil xajar mu commencé direct ci xajarul aswad fastalamahu mu nuyu ko wa faadat aynaahu bil bukaa nee na ñaari bëtam yi di sotti ci li nga xaman ak rongoñ yu bari waaye di sotteel summa ginnaaw gi summa ginnaaw gi ramala salaasan mu daal di dox dox bu gaaw mu daal di dox dox bu gaaw mu daal di bu gaaw salaasan ñett wamasha mu dox normal arbaan ñeent yi ci des xatta faraxa ba ni muy pare fa lamma faraxa bi nga xam ne ci la noppi qabbala alxajar bi mu paree ci mooy tawax bi yépp mu ñëwaat fóonaan alxajar ah wa wadaa yadayhi alayhi mu teg ci ay loxo wa masaxa bihima wajha mu daldi koy daal di ci raay li nga xamante ne mooy xar kanamam moom alayhi salaatu wassalaam ah kon nag affaire baa ngoog mooy lii loo gis fii hein hein fii lan nga gis lan nga gis fii mooy mooy ne ah que ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fii dafa yësal gëléemam hmm? eh, yësal gëléemam daldi dooru dugg daldi tawaaf kon def kook tànk mu daldi dox def tawaaf beeg yooyu li nga xam ne euh, mooy tawaaf bi mu daldi dox dox bu gaaw ñett yu njëkk yi ñeent yi ci tegu mu daldi koy mu daldi mu daldi koy dox dox bu normal loolu nag moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku mel ni al imaam ibn Hazm rahmatullah alayhi mooy ñu wute moo tax boroom xam-xam yu wute ku mel ni al imaam ibn moom dafa jàpp ne Yonent bi alayhi salaam taafa bi muy wër mooy li li li riwaaye yi njëkk a wax wax loolu la mooy mais tawaaf bi lii la ko defee waa tànkam waaw tawaaf tawaaf bi muy def no euh, euh, kii mooy dafa waroon moom ah dafa waroon dafa waroon ci géléemam noonu la tawaafe mais ku mel ni ñoom al imaam Shaafi'i te mooy waxu euh, li ëpp ci boroom xam-xam yi te suraax yi tamit en général ñoom lañ ah, wax jooj lañ àndal Euh, ku mel ni boo demee ñoom euh, ku mel ni ñoom al imaam al xaafiz euh, ki ibn kathir même xatta al imaam ibn al qayyim rahmatullah imaam al shaafi'i lañ àndal ci wax jooju mooy que ne noonoo yonent bi alayhi salaatu salaam ndax boo demee ci al umm masala bii nii al imaam al al shaafi'i ci téereem bu am solo boobu di al umm daf ko faa daf ko faa leeral waaw daf ko faa leeral moom al imaam al shaafi'i wane ne yenenti bi alayhi salaatu salaam bi muy door a agsi tànkam la dafa tànkam la doxe te euh, li koy gën a dëgëral mooy xadiis yi gisoon di wax tawaaf bi yonent bi alayhi salaatu saam comme yu Mawlaana ibnu Umar Seydina Umar ibnu al-Xattaab ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa fóon xajarul aswad ba pare ah mu daldi mu di dox commencer tawaaf bi waaw sa'an nabiyu comme li Mawlana ibn Umar waxoon sa'an nabiyu sallallahu alayhi wa sallam thalathata ashwaat wa masha arba'ata arba'atan fil hajj wal umra loolu mooy day wan dafa dox ak tànkam ah te na ko noonu lu mel noonu lañ jële ci mawla ci baayam di Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw ba pare li mu waxoon moom Mawlaana Ibnu Umar ci yeneen xadiis yi ne ka ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam makka idaa salama ar-rukna al-aswada awwala maa yatuufu yaxubbu salaasata atwaafin min as ah, ka fa li def mooy dafa dox ak tànkam yi mooy ci ay tànkam léegi ah loolu mooy li nga xam ne insha allah mooy li gën dëgër te li koy gën jàppale wax jii mooy xadiisul naa jaabir euh, ibnu abdillah bu gudd bi bi nekk ci saxiixu imaamu muslim ibnul xajjaaji al-qushayri an-naysaabuuri te mu jaar tamit ci ki nga xamante ni moom lañ la wax sànq moom lañ gis sànq xadiisam muy euh, seydina muhammad al-baaqir di abu jaafar mu jëla ko ci seydina jaabir ibn abdillah bi muy nettali mooy nettaleen bu gudd boobu ñu gisoon mu ne mbooloo yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa toog neuf ans Medina ajul ci dixième année bi ci la daldi ci la daldi yëgle ne day aj nit ñu bari di fay ñëw ci la waxoon bi ñu demee fële Zul Xulayfa seydina muhammadu na Muhammad ibn Abi Bakr sayyidatu Asma jur fa doom mu jël fa sayyidna Muhammad ibn Abi Bakr waa xarit bu gudd boobu ñu ne woon dinañ ci ñëw mais finalement dañoo duñ ci ñëw entièrement parce que dañuy reprendre ci derrière mais dañ ko soxla bu baax surtout fii ñu ak suñuy màtt foofu sayyidna Jaabir liy wane ne yonent ma lay sa sam tànkam la la la la la la la la tawaaf bii nii mooy li mu wax ne hatta idha atayna waaw bi mu ne ñu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ñu ñu ñu génn ci la wax kon li ñu wax sànq mu ne hatta ida atayna al bayta maahu istalama ar-rukna fa ramala thalathan wa masha arba'an thumma nafadha ila maqaami ibrahima alayhi salatu wassalam fa qara'a wattakhidhu min maqaami ibrahima musalla ha fa ja'ala baynahu wa fa ja'ala al maqaama baynahu wa bayna al bayt ha mu ne moom Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne kon ba ñu génnee ànd ak yonent mi alayhi salaatu Xulayfa ak yooyu voilà nee na hatta idaa atayna al ba ni ñuy agsee ci néegu yàlla bi maahu ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam issalama mu nuyu ar rukna al yamaani fa ramala mu dox dox bu gaaw loolu ci tànk eh, mooy loolu day wane ne kon tànk la ko defe wa masha mu daal di dox xam nga ki war duñ ne ma macha wala mooy yëli xam nga yee da ne ala ba'iri taafa ala ba'iri yii nag ne mbir mi tànk mooy macha xam nañ ne tànk lañ koy defee mooy li nga xam ne moom la xel yi njëkk a dem waaw kon loolu benn affaire la. Euh, kanta euh, kii euh, Imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom dane moom xadiis yu mel nii li mu ci wax dane comme yii nii di wane ne dafa dox. mu ne moom baax na moom li def dafa faye boole xadiis yi ne kon mooy kon tawaaf boobu kon dox na dox nag te war na <laughs> ah, tawaaf boobu dox na fa war na fa <laughs> ah waaye euh, insha allah lii nga xam ne moom laal imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi te waa jumhur loolu lañu wax mooy ne yeneen ma lay saa saam tànkam la tànkam la doxe tawaaf bii muy ñu agsi nii tànkam la ko defee moom alayhi salaatu wassalaam ci la dox ñetti yu njëkk yi mu daw mu mu naan daw mu dox dox bu gaaw min ar rukni ila rukni comme li imam mawlana ibn umar waxoon ah radiyallahu taala anhuma min ar rukni ila rukni après mu daal di dox correct normalement mooy boo xam ne gaawul comme ni muy dox kon loolu benn affaire la te léegi nga ne ma ah mais attends mais léegi yow boo nootalee lii je veux bien je veux bien mais il <laughs> y a vraiment il y a parce que mais hadith yi ñëpp wax sànq ñoom Seydina Aïcha Seydina Abdullah ibn Abbas yooyu noonu noonu lañ ma lay sax naam taafa ala ba'ir mooy hadith yu wér nekk ci sahihayni nan ngay def hadith yooyu ma ne la nag hadith yi nekk sahih Imam Bukhari yi nekk sahihayni dañ naan la hadith yooyu ak yi amul benn wuute parce que bokkuñ lu ñuy wax waaw parce que hadith yooyu bokkuñ tawaaf bu ñuy wax nga ne ma ah luy loolu xanaa tawaaf du tawaaf ma ne nag léegi nag foofu nag la waxaale nag suñu tawaaf bii ñu agsi bii yonent bi alei satu salaam bi wax di def nan la tudd mooy tawaaful xuduum mooy tawaaf bi nga xamante ne nii booy door a agsi Makka moom ngay def mooy le tawaaf de bienvenue moom lañ naan le tawaaf de bienvenue mooy tawaafab booy door a agsi mu ngoog loolu nag la yonent bi sallallahu alayhi loolu la kii loolu la ñële doon mooy boobu noonu moom lañ la ne boobu dafa dox te loolu riwaaye dafa leer nee na bi mu ñëwee njëkk a def dafa ñëw direct ci xajarul aswad après dal di koy fóon daal di dox dox bu gaaw ñett yu njëkk yi loolu kay xam nañ ne kon mooy bi mu jógee fële rek loolu mooy bi mu jógee fële kantaa yeneen tawaaf yi nga xam ne ñii lañ nekk ci kaw waruwaayam la yéegoon loolu beneen tawaaf la nga ne ma attends attends attends attends parce que man nag je veux que ça soit affaire bi di leer quoi parce que yow boo nee affaire boobu bokkul waxul woon tawaaf bii dina ma jaaxal parce que man am naa am xadiis ah <laughs> am naa xadis boo xam ne qad rawahu al Abu Dawud boo xam ne yow day contredire lii nga wax ah ma ne ay ana xadis boobu indil ma ma xool mu ne al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi dana haddathana Musaddad mu ne haddathana Musaddad Musarhad gis nañ ko keroog ci al imaam al Bukhari ñoom ñoo bokk sëriñ boobu Musaddad <laughs> ibn Musarhad ah ibn Musarhad nga ne ma daal dane xaddatanaa kon xaalidun musaddad mu ne xaddatanaa nettali nañu xaalidu bne abdillah xaalidu bne abdillah moo ñu nettali mu ne qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu yazid bne abi ziyad yazid bne abi ziyad an ikrimata mu jële ci ikrima an ibni abbasin mu jële ci mawlaana bne abbas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qadima makkata wa huwa yashtaki fa taafa ala rahilatihi falamma ata ala rukni istalamahu bi mihjanin falamma faragha min tawaafihi anaaxa fa salla rak'atayni ah ah léegi lan nga may wax fii laa <laughs> ilaaha illallaah ha laa ilaaha yow ndekete yow waaw yow yow li nga saxal ndeke dëgëru ma ne ah, ah ma ne waaw ma xaaral rek bañ waxu ba léegi yow waxal sa xadiis bi ci wolof ñu dégg ne kon waaw Mawlaana Ibn Abbaas dane anna Rasuulallahi këne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, qadima makkata wa huwa yashtaki dafa dëgmal ñëw makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman bi muy agsi ci ajam bi wa huwa ta yashtaki dafa booy da doon dafa woppoon mooy am na daal yaramam neexut woon mooy am na daal lu ko daloon waaw léegi ah, mooy ab feebar daal moo tax lool moo tax nag ah fa taafa ala daal di wër bi muy wër kaaba gi ci kaw waruwaayam la ko defe fa lamma rukni istalamahu bi mihjan bi nga xam ne ci la agsi ci ar ruknul yi mu daal di koy al ruknu al xajarul aswad mu daal di koy nuyu ak yat yu mu yoroon falamma faraga min tawaaf yi bi nga xam ne nag ci la pare complètement ci tawaafam bi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi mu paree anaaxa mu daal di yësal gëléemam fa salla ni mu julli ñaari ràkka mooy rak'atoy tawaaf yooyu dinañ ci ñëw après hein euh, léegi nag léegi nag ñu ne nag affaire bi nag affaire baa ngi nii nag ah. affaire baa ngi nii kon yow <laughs> lii kay wax na ne moom bi muy dóor dafa jóge fële mooy kon ci ajji la këne ci kaw war waaye yow nga ne nga yooyu tawaaf yi ñuy wax bokkul ak bokk yooyu waxuñu tawaaf bi moom la wax kay xadiis bi war na la kon retirer li nga wax ma ne non non non du li ma wax yow war ngaa xam ci ilmul xadiis dara. mooy est jàpp nga ne da ngay indi xadis rek après ñu ne bon c'est ok aywa indi nga xadis léegi c'est ok rek wax nga xadis du ñu seet ndax sa xadis bii wër naam wérut nañu seet dañ naan la nañu xool sa càllale bi bu sa càllale bi dëgëree bon je retire après wala boog ma xool nan la ñu woyu fexee euh, soit ñu interpréter sa bos wala boog ñu xool la am nu ñuy def waaw defal ñu ne la noo c'est sa xadis bii. sa càllale bi tudd nga fi ñu ngi fi tudd tur yi waaw musaddad jabal musaddad huwa al ñoom Xaalid ibn Abdullah waxuñ leen Ikrima ma ma wa ma adraka man Ikrima an ibn Abbas waxuñ lool mais Yazid ibn Abi Ziyad mi nga fi wax da'if la waaw ibn Abi Ziyad da'if <laughs> mais warul kon yow nan ngay jële di ma opposer xadiis boo xam ne càllale bi dafa am koo xam ne ku feebul moo fa ne kon mooy yow rangé waatal sa xadiis boobu nga ci yàqul lenn ci li ma wax këne tawaaf bi nga xam ne moom la ñee di wax mooy benn ci ñaari tawaaf yi ci des te dina ñëw ci ñaati façon mooy wax nañ la tawaaful qudum ci lañ ne nii mooy le tawaaf le tawaaf de bien bienvenue le tawaaf de bien bienvenue du gisee ko ah le tawaaf de bienvenue muy tawaaful qudum boobu tànk la dafa amaan ñaari tawaaf yu ci des muy tawaaful ifaadati moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam def yawma nahri bésu tabaski bi liñ naan bésu tabaski dixième jour bi mu am tawaaful wadaa muy tawaaf bi nga xam def pour tàggatoo la voilà tawaafu tàggatoo loolu la yow gis nga ñee yi ñu wax li mu gën a sax mooy tawaaf bi nga xam ne mooy tawaaful ci te loolu dinañ ci ñëw ndax nit ñi tellement ni ñu baree woon ba moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam te nañ ko gis yenn yi sax dafa commencé woon dox surtout ca Safa après mu yéeg waaw même ci tawaaf kon loolu dinañ ci ñëw mooy ne kon loolu la mën a nekk benn ci ñaar yooyu wala muy ñoom ñaar ñépp moo tax mooy mu nekk ñoom ñaan yëpp mais du tawaaful qudum ndax tawaaful qudum yii nii yëpp day wane ne yonent bi alayhi salaam tànkam la ko defee waaw eh, al imaam al xaafiz ci azzaad eh, moom par exemple bi mën dee xadiis bi eh, moom wax naan dafa bokk ci ñi dëgëral ne comme li imaam al shaafi'i wax lool la waaw mooy ne Eh, yonent bi alayhi salaam moom tànkam la de la la la la dafa doxe tànkam la tawaafe waaw ndax li ñu teg eh, ne dafa dox ñetti yu njëkk yi gaaw dox bu gaaw après yeneen yi ak yooyu yu mel noonu eh, moom mu dëgëral loolu ah mu dëgëral loolu mais bi mu tuddee xadiis bii nga fi mujjee indi yow al imaam al kii kii Ibnul Qayyim dane xadiis bii nag. Euh, mooy da koo indi mu ne ah xadiis bii de in hada in kaana mahfuzan fa huwa fi ihda umari wa illa faqad sahha anhu ar-ramal fi thalathati al-awwal min at-tawaf min tawaf al-qudum ah mu ne hada xadiis bi que ne yonent mi alayhi salaatu am dafa ñëw Makka fekk mu wopp moo taxoon mu yéeg ci warwaayam wër Kaaba gi ba mu wëree ba pare nuyu xajarul aswad wër Kaaba gi après muy julli mu daal di ko yësal julli ñaari ràkka mu ne ah xadiis bii de bu ñu jàpp la mooy bu wér la bañ wan koo téye kon loolu moom man la nekk lu dul ci benn ci benn ci umraam yi la sinon bu dee ajam gi moom wér na ne moom daf cee dox ñetti yoo ñett mooy tànk la ko defee ndax ñett yu njëkk yi da cee wër. dox dox ci dox bu gaaw li ci des taloo ci tawaaful qudum la woon mais loolu dañ naan al imaam Ibn al-Qayyim mooy du ñu àgg naan ay affaire bi nañ ko fexe mooy umra kon la war a doon fii ihda umar yi dañ naan mbir mii nii hadith bi en fait ci boppam laysa mahfuzan bi in in in in kaana mahfuzan dañ naan laysa bi mahfuz waaw hadith bi yaa al imam ñun duñ ci soreek sax ak ak naan leen gaa yi bon umra gi la war a doon jarul sax ñuy àgg naan leen umra gi ndax ajji la ñuy wax hadith bi ajji la wax mais euh, affaire bi leen la mooy <laughs> mooy bi moo wérul waaw laysa bi mahfuz li anna fi sanadihi ha yazid ibn abi ziyad wa huwa da'if loolu kese la <laughs> li al imam al hafiz kathir <laughs> al imaam al haafis kathir kanta moom da bi mu ëndee xadiis bi dana tafarrada bihi Yaziid ibn Abi Ziyad wa huwa da'if ah wa huwa da'if dëgg la après nag mën nañ ne te en plus da'if la thumma lam yadhkur annahu fi hajjatil wadaa waaw wala dhakara annahu fi tawaafil awwal min hajjatil wadaa waaw kon nag mu ne euh, premièrement al imaam al haafis ibn kathir mu ne mais xadiis bi ki ci wéetoo mooy Yazid ibn Abi Ziyad moo ko te moom da'if la ginnaaw gi tuddul ne ci xajjatul wadaa la te tamit tuddul ne mooy tawaaf bu njëkk bi nga xam ne moom la même bu dee buñ supposé woon ne xajjatul wadaa la tuddul tawaaf bu njëkk bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam wax def ne boobu la mais dañ naan affaire bi du loo mooy lii nii boo gisee contexte hadith bi mooy li muy wax lii nii mooy tawaaf bu muy door a agsi la mais loolu lépp àgguñu foofu mooy mbir mi lu wérul moom kenn du ko gëndale ak loo xam ne dafa wér mooy dañ naan affaire bi wéru tawaafu xadiis bi li muy wax tawaaful quduum lay wax parce que bi muy wax ne yonent anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qadima makkata wa huwa yashtaki fa day wane ne dafa gaaw waaw mooy mbir mi dafa ñëw makka fekk dafa woppoon mu ñëw wër euh, ci kaw war waayam mais dañ naan loolu lépp mbir mi du loolu ñun àgguñu ay est-ce que bii mooy mbir mi waxul umra aj lay wax te tamit waxul beneen tawaaf tawaaful qudum lay wax mais mbir mi mooy dafa wérul ndax fii sanadihi daaf loolu kese la léegi nag euh, kon walillahi alhamdu wal minna kon pare nañ ci masala boobu kon mooy tawaaful qudum yonent bi alei sat selaam tànk la ko def léegi yi wax raaxil dafa waroon dinañ ko gis yeneen tawaaf yi ñëw yooyu foofu la woon te fa nit ña ginoon a baree bari moo tax Sayyidatu sa ne da doon bañ ngi ñuy puus nit ñi que di leen dàq di leen dóor moo tax mu war waaye am na yeneen ay lal yoo xam ne am na yu ci tuddoon yeneen tax-tax yu taxoon mu war ah, moom alayhi salaatu salaam yoo xam ne dinañu ko gis insha allahu taala ak leneen tamit yoo xam ne leneen waaw parce que bu ñëwee ci war googu mooy masalaam mais attends masalaam mais yonent mi aleyhi salaatu kon yow xadiis yi nga ne wër na kaaba gi yéeg loolu da dëgër na ma ne la waaw yeneen mooy kon boo yoree skateboard xaw ma skateboard di tawaaf moom di wër kaaba gi skateboard xam nga am na image ma ci gisoon fan yële benn naay wan ma <laughs> moom <laughs> yéeg ci skateboardam di wër kaaba gi <laughs> mooy skateboard genre trottinette la comme route euh, nan lañ ko doon waxee euh, trono yooyu mais du bu ñuy toog yi da nga koy taxaw ne temm après nag muy wër ak yow <laughs> ah muy daw waa ji di wër léegi mooy day dugal masalaam est-ce que kooku kooku wër na dara wala waa xam ne xaw ma prince la xaw ma ñu dëggal ko benn benn voiture euh, boo xam ne bu kii la muy wër di koy wëral kaaba gi est-ce que kooku wër na. wala waaju waroon tey gëléem wala xar wala wala nag woog unoo mënaan nag wala fas wala yooyu di wër kaaba gi wala ñoom skat bor bi ñu la wax est ce que yooyu noonu baa <laughs> tawaafam dina baax yooyu yëpp lay dugal après insha allahu taala kon bii di ñëw ñu xool ñaata tawaaf wax nañ ñaata tawaaf façon tawaaf yi am bii di ñëw nag ñu dugg nag kon ginnaaw bi ñu xamee ne tànk la ko defee ana yeneen wala saar saar ci biir tawaaf bi kon ñett yu njëkk yi wax ci kaw eh, non da